a'uudu billahi min alsheytaani alrajim bismillahi arrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin al-amiin wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu al-imaamu al-haafidu abu muhammad Abdul Ghani ibn Abdil Wahid ibn Ali al-Maqdisi rahmatullahi alayhi fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi salaatu wa salaam fi kitaabi salaa baabu sufuuf. An Anas ibn Maalik radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam sawwuu sufuufakum fa inna taswiyata saffi min tamaami salaa kon alimaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisiyu rahimahullah muy wax ba léegi ci téere bi nga xam ne mooy téereb julli buntu bi nga xam ne moom la def ci sàppe yi baal buntu bii nag mooy douzième buntu ci version yi ñu di fukkeelu buntu ak ñaar mu an anas ibn malik mu ngi jële ci saxaabi bi nga xam ne moom lañ naan anas di doomi malik radiyallahu anhu annahu qaal mu ne nee na <coughs> qaala rasulullah mu ne qaala nee na <coughs> rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne sawwu sufuufakum mu ne sawwu na ngeen jubal sufuufakum seen sàppe yi bu ngeen di julli fa inna taswiyata saf ndax kat jubal sàppe min tamaami sola dafa bokk ci li nga xamante ne mooy mottali julli kon mu jàll ci xadiis bi ci tegu ci 76 bi muy juróom-ñaar fukk ak juróom benn mu ne wa an Nu'maan ibn Bashiir radiyallahu anhumaa annahu sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul latusawwunna sufuufakum aw layuxaalifanna allahu bayna wujuuhikum wa li muslim rahimahullah kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusawwi sufuufanaa xatta ka'annamaa yusawwi bihaa alqidaax xatta ra'aa am qad aqalnaa tumma xaraja yawman fa qaama xatta kaada an yukabbir fa ra'aa rajulan baadiyan sadrahu fa qaala cibaadallah latusawwunna sufuufakum aw layuxaalifanna allahu bayna wujuuhikum kon alimaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisiyu rahmatullahi alayhi muy wax ci xadiis bii nii ñaareelu xadiis ci buntu bi mu ne waa ni Nu'maan ibn Bashir mu ngi jëli ba léegi <coughs> xadiis di ko jële ci ki nga xamante ne cette fois ci bii moom a Nu'man la tuddoon di doomu ku ñu wax Bashir ñoom ñaar ñëpp ay saxaaba la woon moom saxaaba tuut tànk la woon waaye baayam di Bashir ibn Sa'd moom it saxaaba la woon radiyallahu anhuma yal na boroom bi gërëm leen annahu qaala neena <clears throat> sami'tu rasulallah man an Nu'man de radiyallahu anhu dégg naay ndawal li sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne la tusawwun yaqulunna sufufakum waat naa ne di ngeen di ngeen yemale daal di jubal waat naa ne di ngeen jubal seen sappe yi bu ngeen di julli aw wala boog la yuxaalifanna allahu bayna wujuhikum wala borom bi tabaraka wa taala dina jaaw dina dina dina dina joow joowatle ah daal di joowatle bayna wujuhikum diggante seen xar kanam yi diggante daal di leen féewale mu ne wali muslim léegi nag am na benn expression benn version ay kaddu ci hadis bii nii ah lan la fa waxul saydina Nu'man wax rahimahullah wa radiya anhu mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusawwi sufufana mu ne kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam yusawwi sufufana da doon jubal suñu sàppe yi buñ doon julli buñ doon waaja julli hatta ke ba ka annama yusawwi biha alqidah comme ni nga xamante ne nii nit ki noonu lay yore xeejam nga xam ne gis nga ni mu koy jubbantee surtout cat ba nga xamante ne nii boobu bu ko defee mu jub xoj xeej bi la ci war a jameek la nga xam ne noonu mu jub xoj nee na ku doon def loolu noonu doon def sàppe yi moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy jubal ba ba ni nga xamante ne nii nag raa <clears throat> ci la gisee ne nag an qad mooy da ko doon def saa su ne ba mu gisee ne nag léegi ñun comprendre nañ takk nañu xam nañu léegi que ne léegi xaaratuñ mu ñu koy wax bu ñu taxawatee rek laata buy tàmbalee julli dañuy doon defar sàpp bi ba mu baax léegi waxatuñu ko mooy mbir mi noonu la nag. nee na nag summa ginnaaw gi xaraja yow ma benn bis yonent mi alayhi salaatu salaam génn ngir jiite nit ñi fa qaama bi mu taxawee hatta ba ni nga xam ne kaada an yukabbir tuutee des mu dem bay kabbaar waaye mu seetlu faraa mu mu xaw a xoolaat daal di seetlu këne mu gis rajulan benn waay boo xam ne baa baadiyan sadru moom dafa génne génn dënnam mu ngay génn dafa eh, xaalam nekk koo xam ne dënn bi dafa génn ba eh, tolloowul ak sàppe bi génn génn ci sàppe bi daal ba moom dënn bi ñuy gis sa dënn bi daal tollowul ak mooy sàppe bi daal dese naa jub ndax moom dënnam bii di génn noonu fa qaal yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ibadallah yéen jaamu yàlla yi ne leen nag la tusawwunna sufuufakum wat naa ne di ngeen jubal seen sàppe yi bu ngeen di waaji julli bu ngeen di julli aw wala boog la yuxaalifanna allah wat naa ne wala boog borom bi dina jawwaarle dina dina dina dina wujuuhikum ba bayna wujuuhikum daal di jaawatle diggante seen xar kanam yi mooy ak noonoo nekk seen biir léegi nag muy jàll ci xadiis bi ci tegu moom al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al Maqdisi rahmatullahi alayhi mu wa an anas ibni malik radi allahu taala anhu anna jaddatahu mulaykata da'at rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam li ta'aamin sana'at fa akala minhu thumma qaala quumuu falyusalli lakum qaala anas radiyallahu anhu faqumtu ilaa hasiirin lanaa qad iswadda min tuuli maa lubis fanadahtuhu bimaa faqaama alayhi rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa safaftu ana walyatiimu waraa'ahu walcajuuzu min waraa'inaa fasallaa lanaa rak'atayni thumma insarafa summa nsarafa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa li muslim rahimahullah anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam salla bihi wa bi ummihi fa aqaamanii an yamiinihi wa aqaama almar'ata xalfanaa qaala almusannif rahimahullah alyatiim huwa dumayra jaddul xusayn ibn abdillahi ibn dumayra kon al imaam abdul ghani ibn abdil waahid almaqdisiyu rahmatullahi alayhi mu ne ci li nga xamante ne mooy xadiis bii mooy numéro 77 di juróom-ñaar fukk beeg juróom mu ne wa an Anas ibn Malik mu ngi jële ba léegi xadis bi mu ngi koy jële ci saxaaba bi mu njëkk jële xadis ci buntu bii nii muy Seydina Anas ibn Malik di doomi Malik radiyallahu anhu anna kene maamam bu jigéen boo xamante ne nii Mulayka Mulayka la tuddoon loolu turam la woon daat dafa dafa dafa invité rasulallah daal di koy woo invité ko moom ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa li ta'amin sanaat ndax invité ko ci benn plat boo xam ne ñam boo xam ne daf koo defaroon daal di koy togg fa akala min yonente mi alayhi salatu wasalaam wuyu invitation daal di ñëw daal di ciy lekk summa qaal ginnaaw gi nag bi mu lekkee ba pare mu ne leen ñoom waa kër gi muy maamam ak moom Seydina Anas ak ña fa newoon ne leen yonente mi alayhi salatu wasalaam ne leen qumu falyusalli lakum ne leen qoomu ay wan ak léegi jóg leen fali usalli lakum bu ko defee ma jiite leen daal di leen jullil qaala léegi nag mu wax anas seydina anas mi nga xam ne moo koy nettali te fekke woon ko radiyallahu anhu nee na fa qumtu ila hasir ma daal di jóg dem ci ak basan goo xamante ne nii lanaa ñun ñoo ko moomoon xadis wadda basan ga nag a ah, ñuul na de mooy meloom ma mooy basan ba ba muy bees meluloon ni waaye léegi moom ñuul na lan moo waral mu ñuul min iblis ndax lu bari luñ koy joggee ka toog daa tax moom basang far mujj nekk loo xamante ne nii mooy mooy buñ nee luñ koy sol lu ñuy sol déedéet mooy luñ koy joggee ka toog daa bari luñ ciy jaar ak yooyu ba ni nga xam ne dafa mujj ñuul léegi nag nee bu ma jógee fa nadaxtuhu bi ma ma daal di koy wis ak ndox wis ci basang ndox fa qaama alayhi yonente bi alayhi salaatu wassalaam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu taxaw ci basan googale léegi nag wasafaftu nee na kantaa man ma daal di sàppe ana man seydina anas wal yatiimu ak benn jirim boo xam ne ca kër ga ne woon waraa man ak moom ñu def sàppe ci ginnaaw yonente bi alayhi salaatu wassalaam wal ajuuzu kantaa meer bi mooy màggen mi te mooy mulayka bële maamam bi muy wax radiyallahu anha min waraa inaa ngi woon ci ginnaaw man maag man mi sàppe man ak euh, jirim bi muy orphelin bi mooy mère bi ah nekk moom ca suñu ginnaaw fa salla lana rak'atayn mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ñuy jiite jullit ñu ñaari rakka thumma ansarafa rasulullah ginnaw gi mu daal di dem bi mu jullee ba pare nag mu daal di wëy daal di dem yoonam rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mu ne wali muslim al imam alxaafiz Abdul ibn Abdil Wahid rahmatullahi alayhi wali muslim ñeel imaamu muslim ci xadis bii nii boo demee ci saxiixam dane foofu la Seydina Anas dane sa anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam bi mooy daf koo wa bi ummi ak yaayam yaayam mooy kat mooy ummu sulaym xam nga fii mooy biñ gis nii lan la wax dane maamam ah mulayka voilà moo defaroon ab plat invité yonent bi saa saa ba pare moom mu jiite am na nag ci sahih imam muslim boo xam ne dane moom da leen a jiite da ko jiite moom ak ki nga xam ne mooy yaayam di ummu sulaym radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma nee na fa aqaama nii mu daal di may taxawloo an yamiine mooy ci ndejooram la ma taxawloo moom yonent bi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam wa aqaamal mar'a léegi kantaa soxna si muy yaayam moom Seydina Anas mu daal di koy taxawloo xalfanaa suñu ginnaaw ñun ñëpp léegi nag al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisiyu rahmatullahi alayhi muy leeral fii ci hadis bii mooy liñ al-yatim mooy jirim bi ñuy wax fii mooy ban kan la mu ne al-yatim jirim boobu la di orphelin bi nga xam ne dafa ñàkkoon baayam mooy kan mu ne kooku mooy huwa moom mooy Dumayra Dumayra la tuddoon jaddu di maamu al-Husayn di ko xamante ne mooy ginnaaw gi mooy maamu koo xam ne ginnaaw gi ah kuñ naan al-Husayn di doomi Abdillah ibnu Dumayra di doomi Dumayra kon nag mu ngi noonale al imaam Abdul Ghani rahmatullahi alayhi mooy wax ci hadis bi nga xam ne moom mujj ci buntu bi ci baabu sufuuf kon mu ne baa mu ne wa mu ne waan Abdillahi ibn Abbaas radiyallahu anhuma annahu qaala bittu ala xaalati Maymuna faqaama annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layl faqumtu an yasaarihi fa axada bi rasi fa aqaamani an yaminihi kon al imaam al-Maqdisiyu Abdul Ghani rahmatullahi alayhi mu ne ci xadis bi nga xam ne mooy soixante-dix-huitième xadis bi muy juróom-ñaar fukkeelu xadis bi ak juróom-ñett mu ne waan Abdillahi ibn Abbas mu ngi jële ci Abdallah di doomi Abbas radiyallahu anhum annahu qaal mu ne nee na bittu man de fanaan naa benn guddi inda xaalati fa sama tànta Maymuna tuddoon Maymuna di soxna ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te nekkoon petite sœuru yaayu mawlaana ibnu abbas ndax yaayu mawlaana ibnu abbas mooy ah, ummul fadli lubaaba bintul xaaris mooy xaaris ko jur comme ni mu jure maymuna mii yaay maymuna léegi nag mooy tantam la ta wax moom rakku yaayam la léegi nag nee na te soxna la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mawlaana ibnu abbas damaa fanaan fa moom ah, fa qaama léegi nag bi nga xam ne ak yonent bi yonent bi alayhi salaam bis foofu la fanaanoon ñoom ñett ñoo bokk fanaan mu ne fa qaama annabi bi guddi gi demee nag ba ca biir a biir a biir a biir la fa qaama annabi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jóg ah sallallahu alayhi wa sallam yusalli muy julli minal li ci guddi gi am lu muy julli comme ni nga xam ne noonee la nekk woon li nga xam ne noonu la doon def mu jóg di julli ci guddi gi nee na fa qumtu man nag ma jóg mooy def li mu def voilà ñëw jamit di julli ah taxaw ci wetam ay yasaari bi ma ñëwee nag ci càmmoñam laa taxaw ma ñëw taxaw ci càmmoñam moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa axada bi ra'si mu jàpp sama bopp ah fa aqaama nii daal di may wiiril ah daal di may taxawloo an yaminihi ci ndejooram kon lii mooy xadiis bu mujj bi al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al Maqdisi rahmatullahi alayhi wax ci buntu bi nga xam ne moo ci tegu boobu mu ne baabul imaama an abi hurayrata radiyallahu taala anhu an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala amaa yaxsha alladi yarfacu ra'sahu qabla alimaami an yuxawwila allahu ra'sahu ra'sa ximaar aw yajcala suuratahu suurata ximaar kon alimaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi muy wax ci bunt bu bees ba léegi ci kitaabu salaa ci téeréb julli baabul imaama bunt bi nga xam ne mooy wax ci nekk imaam mooy buntu jiite julli voilà léegi nag bii mooy treizième buntu mooy fukkeelu bunt ak ñett ci version yi ñu yor léegi nag xadis bi ci tàmbali bi mu njëkkee mooy xadis soixante-dix-neuf mooy juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne an abi hurayra mu ngi jële ci saxaaba bi ñu naan seydina abu hurayra radiyallahu anhu an nabi koy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal kene moom de nee na amaa yaxsha ah ndax ragalul alladi waa ji nga xam ne yarfa'u ra'sahu day hmm, day yëkkati boppam qabla al imaami laata imaam bi yow imaam bi di la jiite laata imaam bi bi mu sëggee laata mu yëkkati boppam yow nga njëkk koo yëkkati quoi di njëkkante wala di jaayi xaw ma lan mu ne ndax quoi joojale ndax kooku ragalul kii def lool di yëkkati boppam laata imaam bi an yuhawwila mu daal di soppi allahu borom bi ra'sahu boppam boobu noonu ra'sa ximaar def ko bopp mbaam wala akramanallah muy lan ho mbaam moo mëre mu ne xa ndax kooku ragalul di yëkkati boppam laata imaam bi yàlla borom bi soppi boppam def ko bopp mbaam aw yajala wala mu def suuratahu mooy meloom suurata ximaar def ko li nga xam ne mooy melok mbaam voilà kon loolu garaaw ngoogu kon nag muy wax moom al Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al rahmatullahi alayhi mu ne wa an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi alayhi wa sallam annahu qaala innamaa ju'ila al-imaamu liyutamma bihi falaa taxtalifuu alayhi fa idaa kabbara fa kabbiruu wa idaa raka'a farka'uu wa idaa qaala sami'a allaahu liman hamidahu fa quuluu rabbanaa wa lakal hamd wa ida sajada fasjudu wa ida salla jalisan fa sallu julusan ajmaun kon al imam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi mu ne ci xadis bii nga xam ne mooy juróom ñetti fukkeelu xadis bi muy 80 numéro 80 ci baabul imaama mu ne wa an abi Hurayra ba léegi mu ngi jële ci saxaaba bi mu jële sànq xadis di sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu anin nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal moom de nee na innamaa li am ba des mooy ju'ila al imaamu dañoo def imaam di dañ ko fee teg def ko li yu tam na be ngir ñu ñu ñu ñu ñu koy topp voilà di ko suivre bu defee dara ñu def ko voilà léegi nag mu leeral ne na kon nag fala taxtalifu alayhi ngir ñu koy roy ci acte yi muy def mu jiite acte bu muy def moom bu ñu war a def ci julli mu jiite ñu ci ñu door topp ci gannaawam kon nag falaa taxtalifu alayhi ngal la waay maa ngi leen di tere man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fala taxtalifu ngal la waay bu leen wute alayhi ci moom mukku bu leen wute ci moom ci jëfu julli yi fa ida kabbara muy leeral nag loolu nga xam ne kon nag bu leen wute da ngeen di xaar ba mu def ko ba pare ngeen door koo def fa ida kabbara fa kabbiru bu imaam bi ne allahu akbar yéen bàyyi leen ba mu pare ba allahu akbar yéen ngeen door a def loolu moo tax mu ne fa kabbiru après ca saase moom bu daanelee rek yéen man ngeen a def fa kabbiru ngeen def allahu akbar wa ida raka bu rukoon farkaw na ngeen rukoon mooy na ngeen bàyyi ba mu rukoon ba pare yéen ngeen door a rukoon wa ida qaala bu imaam bi waxee sami allahu liman hamida mooy buy jóg ci rukoon bi naan sami allahu sami dégg na allahu borom bi liman hamida ka nga xam ne ah nangul na te dégg ka nga xamante ne nii moo koy sant de fa quulu na ngeen wax bu boobaa yéen ñii nga xam ne yéenay ma'mumun yéen la ñuy jiite fa quulu na ngeen wax bu boobaa rabbana e suñu borom woo nañu la de ah wóyul nañ la te yow rek la ñuy jullil wala ka ta ca yow kese la ñeel alhamdu mboolem cant yi mu ne wa ida sajada bu ilimaan bi sujoodee fasjudu na ngeen sujood wa ida salla jaalisa bu dee ne imaam bi dafa julli toog daal di toog fa sallu na julli julusan toog